jëm kaw euh, ba ba ni mu génne àddina moom alayhi salaatu wassalaam daa nekkoon koo xamante ne nii euh, da nekk koo xamante ne nii da doon euh, bind ay leet voilà da ci doon wax lool aslim taslam ak yu mel comme ni nga xam ne noonu la ne sahih yi kon loolu lu ama am soo loo la léegi Euh, euh, euh, léegi nag kon loolu mooy lii ñu la ngi insha allah mooy ne doo leen tàmbalee nuyoo ne assalaamu alaykum waaw doo ko tàmbalee noonu ne assalaamu assalaamu assalaamu alaykum loolu doo ko tàmbalee léegi nag mu des waa léegi man léegi neneen nan laa leen mbaar que bu ma waaw bu ma leen nuyu lu ma leen di wax ñu ne la waaw tey léegi kaay kaay tarjama bi lii bi ma nga xam ne moom laa la waxoon mooy masala bi ma la waxoon masala bi man a waxoon waa léegi bonjour na nga def buongiorno good afternoon good morning hein waa loolu moom est loolu kon bu boobaa yooyu mën naa jaar ci yooyu quoi ñu ne la premièrement taxawal <laughs> day jël masala boobu mooy est-ce salaam asalaamaaleykum mën naa koo traduire est loolu mën naa ko traduire ci beneen làkk boo xam ne du comme arabe parce que asalaamaaleykum loolu arabe la voilà léegi loolu <laughs> al imaam na xajar rahimahullahu taala mu ne boroom xam-xam yi euh, euh, de <laughs> daal dinañuy dëppoo ala anna man sallama képp ko am dañ ko nuyu lam yu fii jawaabi illa salaam koo xam ne dafa nuyoo dafa nuyoo bokk ne asalaamaaleykum pour nga fay ko kooku il faut nga delloo ko salaam bi wala yujziu fii jawaabi yi nga naan ko sabax tax bil xayr rek aw bi saadati wa nahwi daalika waaw koo xam ne asalaamaaleykum nga naan ko naa nga def <laughs> boo <laughs> mu ne loolu moom dërul façon loolu moom borom xam-xam yi dëppoo nañu ne loolu moom doxul waaw yow mënoo toog waa ñu ne nga naan ko bonjour non ba fayoo ko ah, fay bi nag il faut borom bi nag bu leen nuyoo am nuyu da ngeen nuyoo lu mel ni li ñu leen nuyu lu gën loolu bi ahsana minha aw rudduha waaw war na ngeen delloo yow delloo woo salaam la la wax asalaamaaleykum wala salaam wala salaamun aleyka loolu yow wa ganaan ko ganaan ko ma waaw na nga def ay asalaamaaleykum ganaan ko waaw buongiorno déedéet waaw déedéet loolu mooy la mooy mu ne loolu <laughs> moo xam daal kon nag ne képp koo xam ne dañ ne la asalaamaaleykum <laughs> yow nga naan ay nga naan na nga def wala sa baxta bil xay rek eh, eh, waaw eh, mbaa xëye nga jàmm ak ah, yal na nga xëye jàmm ak wala ci bi saada ci li nga xam ne mooy ak texe yoogu mel noonu loolu moom boroom xam ne am non non non non parce que waa ji bi mu lay nuyu salaam la la wax asalaamaaleykum la la wax booy fay fayel noonu comme li alxuraan wax mais pas nga naan ko waaye waaw maa ngi fii déedéet asalaamaaleykum nga naan maa ngi fi déedéet <laughs> léegi nag mu ne waxtu li fa man ata fii taxiyati bi gayri lafdi salaam hal yajibu jawaabu am la léegi koo xam ne da day nuyoo mais nuyoom bi waxu ci salaam comme na def xam nga na def laaj la nanga def mooy nanga nga def naka nga def waaw naka nga def bonjour yal na sa jur bi neex sabaaxul xayri ci arab arab yi dañoo wax sabaaxul xayri sabaata xayran ah masaa'ul xayri nangam ak yooyu eh, eh, <coughs> na na ngoon gi neex waa léegi ki wax loolu moom est que war na nit ki fay ko léegi <laughs> ah waaye tamit beneen laaj walaw ata bi salaami bi ghayri la al arabi hal ak al jawaabu fiihi waa ji bu ñëwoon comme li ñu waxoon sànq assalaamu alaykum au lieu mu ne assalaamu alaykum man de alab wolof alab lëbu waaw alab lëbu waa assalaamu alaykum moom nees koy waxe ci ci nu koy nu muy tekki ñu ne mooy yal na jàmm nekk ci yéen yal na jàmm nekk ci yéen léegi moom mu ñëw di nuyoo ne yàlla na jàmm nekk ci yéen ak yërmande yàlla ak barkeem waa loolu moom est ce que kooku yelloo nañu fay ndax wax ci arab mu ne fii salaasatu aqwaal ñaari wax moo ci am lil ul ñetti wax ci borom xam-xam yi saalisuwaa bu la nee saalisuwaa ñetteel bi mooy ñaari xam nañ ko ñeen ñi dañ mën naa nekk ñenn ñu ne oo oh, non loolu mën nekk voilà ñetteel bi mu ne yajibu liman yuhsinu bil arabiyya ki nga xam ne moom mën naa fay arab ah na. kooku day war ah day day day da ko wala war a fay waaw ñeneen ñi euh, loolu la waaw mooy ki man ki ki ki yajibu li day war mu fay ki nga xam ne yuhsinu bil arabiyya mën naa fay arab kooku mu fay arab kooku day war ci moom mu ne waaye wa qaala ibnu al imam ibnu daqiq al aid rahimahullahu tabaraka wa mu ne ah alladi yadaru anna taxiya bi ghayri lafzi salaam min baabi tarkil mustahab wa laysa bi makruh mu ne li leer daal li feeñ mooy nuyoo ci loo xam ne mooy salaam du ci am jàmm mu jàmm du ci am loolu daal li ñu gis li ci feeñ mooy bàyyi loo xam ne daal bokk ci buntu bàyyi loo xamante ne al mustahab lu ñu sopp la wala laysa bi makruh waaye loolu du lu ñu sit illaa lu dul an qasada bihi al udula an isalaam ila ma huwa azhar fi ta'zim lu dul nag dañ koy tere nag bu boobaa bu dee ne moom salaam bi la bañ waaw ngir dem ci yoo xam ne fii ta'zim li nga xam ne jàpp na ñoom ci seen ñoom loolu moo gën a màggal wala min ajli akabiri ahli dunya ndax ñi màgg ñi si waa àddina mu bëgg fee bàyyi salaam bi ngir lool neex ñeneen ak ak lool mel ni kuy moytu li nga xam ne moom la lislaam indi waa bu boobaa nag boobu dañ koy tere sinon bu dul loolu loolu mooy bàyyi lu ñu si lu ñu sopp kese la lu ñu si waaw te bu boobaa wa yajibu radd ala al fawr day war waa ji fay ci lu mu gën a gaawe waaw loolu la al imam ibn daqiq al aid daal do imam al qadi da ibn hajar jële ko ci moom kanta al imamu an-nawawi rahimahullah mu wax ci al majmu' téeréem boobu nga xam ne ci la doon sara téeréem al imam abu ishaq ash-shirazi rahmatullah alayhima mu ne hakka ar-rafi'i fi as-salam bil ajamiyya thalathatu salaasata awjuh awjuh ahaduha mu ne al imaam ar-Raafi'i ash-Shaafi'i rahmatullah alayhi de daal dinay nettali ci nuyoo ci loo xamante ne mooy du ci arab ci beneen làkk bu dul arab ñetti wàll benn bi mooy laa yujzi'u doo no ne moom ku ko def ah asalaamaaleykum nga laaj lan lay tekki mooy yal na jàmm nekk ci yéen nga ñëw ne yal na jàmm nekk ci yéen mu ne benn bi ci wàll ci ñun mu ne loolu moom du dox jàllul waaw mu ngi mel ni defoo fi dara wasaani ñaareel bi yuj ji ñu ne bañ a ah kay way wasaali si ñetteel bi ñu teqantal mooy in qadara ala al yu lam yujzi lam yujzi lam yujzihu waaw waaw waaw in qadara ala al arabiyya lam yujzihu waaw bu dee ne waa ji mën na koo wax ci arab bu boobaa non non loolu du mën a nekk. non no loolu dañ koy jàpp ne waxu fi dara moom tamit wa illaa fal yuj fa yujzi'uhu waaw mu ne sinon bu dee ne moom moo manul arab mu wax ko ci làkkam loolu mën naa nekk imaamu Nawawi nag ginnaaw bi mu waxee ne lii nettali mu ne wa sahihu bali sawaabu ma ne liy wér maa li nga xam ne mooy liy dëgg mooy salaam salaamihi bil ajamiyya wa wujubu raddi alayhi ila fahimahu al muxaatibu al muxaatabu sawaa'un arafa al-arabi am la li'annahu yusammi tahiyya wa salaama wa ammaa man lam yastaqim nutqa nutqa nutquhu fa yusallim kayfa amkanahu bi ittifaaq li'annahu daruura waaw kon mu ngi noonu mu ne waane ma man lii dëgër laa wax man Imaam An-Nawawi laa wax ma ne lii dëgg lenn la mooy ma ku fi wax euh, li nga wax sànq euh, yéen nu ngeen koy wax ci wolof. yàlla na jàmm nekk ci voilà loolu baax na ma ne loolu mooy dëgg mooy li wér waaw man nga ko te bu boobaa ki nga ko wax dafa war mu fay la bu dee nag comprendre na li ngay wax waaw <laughs> booy wolof la bu xam ne danga ne ko yàlla na jàmm nekk ci comme dafa war mu ne la yow itam yàlla na jàmm nekk ci yow wala ja euh, ba yokkal la ci gë jéggalu yàlla ak gërëmu yàlla loolu da koo war moom bi en tout cas l'essentiel fay bi moom daa war ci moom bu dee comprendre na moo xam nag kooku kooku ngay waxal. xam naa arab arabiya la moo xam waa ji comme man bon <laughs> xam nga xam naa arabiya nga jëwoon ne ma yal na jàmm nekk ci yaw moo naa bu boobaa man xam naa arab man naa la ne waaleykum salaam bu boobaa ma nee ma bu ma comprendre li ngay wax ci loolu doon parata lay doon man ma fay waaw moo xam comprendre naa arab wala comprendre ma mo waaw man naa arab wax ko wala manuma ko moo ci yem waaw ndax loolu waa ji yu sama tahiya nuyoo la tudd wasalaama nuyoo la ma ne loolu nuyoo la tudd yàlla na jàmm nekk ci yow moom loolu nuyoo la <laughs> waaw kanta ki nga xam ne moom mooy wax ko euh, manu ko ndax làmmiñam wala boog manul asalaamaaleykum manu koo wax parce que beneen lakkalu miin tëb loolu dafa jafe ci moom kooku na nuyoo nu mu ko mane ci loo xam ne moom bittifaak loolu dëppoo nañ ci ndax loolu darura la mooy waa ji manul de leen lii la man waaye dalaa bëgg wax même ki man arab sax kooku mën naa nuyoo ci beneen làkk boo xam ne voilà <laughs> kon lii mooy li nga xamante ne nii mooy euh, li gën a dëgër waaw lii mooy lii imaamu Nawawi wax mooy li gën a dëgër insha allahu taala waaw kon ndax lenn la mooy affaire bi lenn la mooy ne mbir mi daa am tax tax mooy lan mooy wasaare nuyoo te wasaare nuyoo mooy lan wasaare jàmm loolu est loolu ki ko wax ci beneen làkk bu dul arab def na koom déet dañ naan la def na ko kay bu dee ne li li wàcc noonu ñu ko waxe waxe ko nag ni ko yonent bi saa saa loolu waxe lool kenn wutewul ne loolu moo gën waaw loolu moom moo gën yonent bi saa saa ni mu ko doon waxe waxe ko doon moo gën waaye dañ la wax ne la waaye waxe ko ci beneen làkk loolu mën naa ne waaw waaw parce que lii nekkul loo xam ne al muta'abbadu bi lafzi assalaamu alaykum nekkul loo xam dañ ne loolu kaddu yooyu comme li ma waxoon Seynal Bara ci ñaan bi mu mu mu soppi nabi yi def fa rasul mu ne ko déedéet defal bi nag yi loolu àndul fii bokkul ak lii waaw bu dee loo xamante ne dañ ñoo jaamuloo yàlla ci kaddu yooyee comme comme comme Fatiha yu mel noonu waaw waaw waaye yi nga xam ne liñ ci soxla mooy yow na nga def maanaa bi li nga xam ne moom lañ ci soxla mooy lii waaw mooy lii bu boobaa mooy fekk bu loolee. dina nekk loo xamante ne nii mooy dina indi maanaa bi te tamit dina indi li tax sariya teg lool loolu mën naa nekk te loolu lii mooy li gën a dëgër insha allah te li koy wane mooy xadiis biñ fi gisoon tañ te waxoon la ko sànq Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu bi ñuy gis ci bunt waaye téere bii ñu nekk kitaabu salaam alhamdulillah bi Seydina bi bu borom bi tabaaraka wa alhamdulillah hmm? bi borom bi tabaaraka wa taala di wax sayyidina sayyidina Adam ne ko muy eh, ci ci ci ci baabu 131 chapitre 131 baabu fadl as-salaam wal amru bil ifshaa'i lamma xalaqa Allahu ta'ala Adama sallallahu alayhi wa sallam qaala idhab fa sallim ala ulaa'ika nafarin mina al-malaa'ikati julus bi mu naan ko demal nga nuyu ñee ta nga wax leen assalaamu alaykum loolu est ce que ci arabe la woon Seydina Adam la mu doon wax xam nga loolu leeraloon nañ masala boobu <laughs> nee na masala bii sax foofu noonu la gënoon a yelloo waaw ba Seyna ba imaam al-Hafiz na Hajar ne mais loolu waxuloon arab loolu moom kan moo ne arab <laughs> loolu dëgërul waaw waxuloon arab lenn kese la mooy ne dañ koo tar dañ koo tarjamal arab yi comme ma ne ma waxoon la ne comme si Firawna Seyna Musa alayhi salaam di wax ak Firawna waxuñoon arab te pourtant alquran day wax ne Firawna lii la wax muy baat arab Seyna Musa lii la wax te loolu leer nañu ne dañ koo traduire Firawna waxuloon arab waxul woon benn arab te pourtant wa qaala firawna ya hamaan ibni lii sarha sarha est-ce que firawna moom moom arab la doon da koy waxul arab mais suñu borom moo ko traduire ndax ñi wax waxal arab la moo ko def mu nekk qur'aanan arabiyyan moo ko def du ko bu ko dugalee ci yonent way saasaam yonent saasaam bi ko génn mu nekk arab loolu naka noonu la kon nag comme que yow Seydina Adam mi borom bi waxoon waxoon waxu ko woon ci arab kon ñun arab dañ koo traduire <laughs> dañ koo traduire yeneen saa salaam moo ñu ko traduire ne ko borom bi ne ko waxal assalaamu alaykum ba mu demee mu ne malaaka daal di koy fay waaw bi mu ne assalaamu alaykum malaaka alayhi salaam ne ko sa alayka wa rahmatullahi fa zaaduhu wa rahmatullah te loolu nekkuloon arab kon dañ koo <laughs> moo taxoon ma ne taxiyatu borom bi wax Seydina Adam alayhi salaam ne ko lii demal ndax dëgg déglu fastami' ma yuhayyunaka liñ lay tontu fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatik zurriyyatik ndax mooy sa nuyoo ak sa fay nuyoowu sa njaboot sa descendance sa descendance su Adama du ñoom ñëpp arab la ñuy wax waaw leer na ñu nekk ci kaw suuf yëpp descendance am la ñëpp araab la ñuy maam Adama ci boppam waxuloon arab waaw moo tax ci yooyu gise israiliyaat yi wane naan ba mu keroog ba mu wàccee ci kaw suuf walla ak bi Qaabil ak Haabil seen problème boobu ba mu amee mu daal di wax euh, ay poème yoo xam ne loolu lépp taxawul loolu lépp ay israiliyaat loo xam ne amul waaw mu wax ay ay bayte di marsi yàlla nangam ak nangam loolu yépp ça n'existe pas ce n'est que des israiliyaat waaw waaw <coughs> loolu yépp ay israiliyaat la nga ne mais nekkul loo xam ne dañ koo traduire ma ne mais loolu daa saxul nettali yooyu moo saxul waaw moo saxul ci boppam waaw waaw kon loolu dafa leer nañu ko kon dañoo traduire woon maam Adama alayhi salaam nuyoo ba ko borom bi noonu wax ko defal nuyu mbooloo mën ci malaaka yi ñu fay ko loolu nekkuloon arab yonent bay saa saa moo nekk arab mu jàngal ñu ne lii la ko boroom bi waxoon kon léegi lan mooy tere mbir ma benn mu delluwaat ci beneen langue ñu soppi ko ci beneen langue loolu dara terewu ko léegi nag ci kaw noonu wallahu taala alam loolu mooy li lëng ci masala bi kon bu boobaa dañu naan nit mën na ñëw ne ci mbooloo ay wolof lañu bu ma ñëwee fekk am mbooloo ñu toog ma ne yàlla na jàmm nekk ci yéen ak yërmande yàlla ak barke yàlla waaw loolu day war ñu fay ko waaw moom li mu def sunna la mooy nuyoo waaye nag ñu fay ko farata la parce que wax na mbir mi ah boobaa bu la neexee nga fay ko ci wolof waaleykum salaam nga ne ko waaw yow itam yal na jàmm nekk ci yéen ak yërmande yàlla ak ak i barkeel wala ah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu saa yi na ngeen def waay voilà loolu lépp mën naa nekk bu fi nekk naan ah non non yéen lan moo tax non mën naa nekk lii mooy li gën a dëgër lañ lay wax te moom la imaamu Nawawi ne maa ne lii mooy li gën a dëgër laa wax lii mooy li gën a dëgër waaw léegi nag ci kaw noonu masala bi dañuy régler nuyu chrétien nuyu yawut nuyu koo xam ne du jullit comme que yeneen may saa sax na ci suñu xadiis bii waaw moo sax na ci suñu xadiis bii mu ne bu leen nuyu waaw la tabda'u al-yahuuda wala an salaam bu leen di njëkke yahuud yeek nasaraan yi di nuyu loolu sax na ba ñenn ñi nga xam ne sax def nañ ko ñu jëlee ko ci ñoom comme Ibn Mas'ud neewul loolu amul ne dane rek ah xaqu soxba la ah ah ah ko àndandoo ah, daal loolu la dañun li ñu gis insha allahu taala wal ilmu indallah mooy comme que masala bi loolu mën naa nekk mooy wax ko ci beneen langue mën naa nekk bu dee yahud beeg wala chrétien bi bu boobaa ñun am nañu suñuy nanga def waaw nanga def bokk waxoon naa la bokkul ak salaama non bokkul ak bii de parce que yàlla na jàmm yàlla ak yërmande yàlla ak barke yàlla nekk ci yéen loolu bokkul ak na nga def ah bokkul bonjour bokkul ak good night good night bokkul ak good afternoon non bokkul ak loola ah. ah non non bonjour bokkuñu. alhamdulilah ci kaw noonu nag man bu ma nee fii comme France waaw parce que fiqhul aqalliyat dafa am <coughs> te tamit lii dafa dugalaale lool. mooy est man bu ma génnee ci mbedd mi dajeeg Patrick mi nga xam ne yéefar la wala sama directeur ah bi nga xam ne sama société bi may liggéey wala sama chef d'entreprise sama chef de chantier bi est bu ma ñëwee du ma koy nuyu dañ naan waaw bu boobaa dañ ko naan bonjour voilà bonjour waaw bonjour buongiorno yow italiano voilà buongiorno yow anglais bi good night bu dee guddi lool ah <coughs> waaw baay bu ngeen di dem waaw waaw <laughs> waaw waaw na kii bi nice journée bi nice <laughs> waaw <coughs> loolu lépp mën nga koo wax te loolu ci ñoom loolu mooy nuyoo bu boobaa yow defoo li la yow defoo yi la yow saa sam tere mooy salaam bi waxoo leen ko waaw loolu la ñun loolu la ñu gis ne loolu moom bu dee wolof yi ma ñëw ci mbooloom chrétien yi waaw na ngeen def waay voilà ñu fa diw ñu ngi ci jàmm ñu ngi ñu ngi fi de ñu ngi ci jàmm wala bu leen neexee waaye man meññee na def laa leen wax moytu li nga xam ne mooy li yeneen saa saa ne bu leen leen jëkkee nuyoo mooy asalaamaaleykum kàddu yooyu ñu bañ koo wax. kanta léegi ñu ñëw ci li imam Ibnu Uyayna <coughs> wallahu <coughs> alhamdulilah dama ko doon fàtte li mu tegtaloo ci. waxu Seydina Ibrahim ak lii borom bi ne laqad kaana lakum fii rasul fii euh, uswatun hasana ci Ibrahim alayhi salaatu wassalaam euh, loolu noonu mooy nekk na ci yéen euh, tegtal royukaay bu baax ci Ibrahim alayhi salaatu wassalaam te moom moo ne woon baayam salaamun alayka ak yooyu loolu noonu <laughs> dañu naan loolu premièrement mën nañ ne shar'u man qablanaa la dafa nekk sharia yi ñu jiitu woon te sharia yi ñu jiitu woon li gën dëgër lañ lay wax ngir gàttal parce que ñu ngi waxtu wee ngi dem bu baax dem na bu baax sax shar'u man naa mooy sharia ñi ñu jiitu woon borom xam-xam yi dañ ci wuti mais dañ lay wax li gën a dëgër mooy sharia ñi ñu jiitu woon suñu sharia la bu dee ne suñu sharia dafa ñëw dëppook moom waaye bu dee suñu sharia dafa ñëw wuteek moom indi loolu ñëpp d'accord loolu suñu sharia bu dee suñu sharia dafa ñëw dëppook moom bu boobaa du dëppoo gi ma du du ñoom loolu lañ doxal mais suñu sharia lañ doxal waa ñëw dëppook ñoom waaw léegi mu am loo xam ne suñu sariya bi mu ñëwee da ko wax wee waxu ci dara lool ay wute la ci borom xam-xam yi mais li ñu soxal fii mooy bu ñu jàppoon ci kaw li Sufyaan wax ba imaam al-Qurtubi ne ah moom de li mu tekkee aaya bi moo gën a feeñ keneen nuyoo la woon Seydina Ibrahima dafa nuyu baayam ñee nag dañ ne tàggatoo la woon foom nuyoog tàggatoo aju ak yu mel noonu la woon quoi waaw mu ne wax moom li mu wax moo gën a feeñ bu boobaa dañ naan loolu noonu. dañuy xool est-ce que suñu sariya bi mu ñëwee dafa saxal loolu moom ci sariyaam doon na dox bu boobaa ci kaw loolu <coughs> loolu doon na fa dox waaye ñun ci suñu sariya est-ce que yonent bay saasaam saxal na loolu ñu ne ah ñun de yonent bay saasaam gis nañ mu nañu laa tabda'ul yahuda wala nasaara bisalaam bu leen tàmbalee yahuud yi ak ñi nga xam ne ñooy nasaraan yi ci leen nuyu kon ñu xam ne kon mënuñoo layee loolu loolu mënuñu koo layee naan parce que laqad kaana lakum fi ibrahim eh, uswatun hasana fi ibrahim ko loolu kon nag eh, suñu borom ne am ngeen coom uswat laqad kaanat lakum nekk na pour yéen ci sayna ibrahim uswatun hasana roykaay bu baax kon mënuñoo jële loolu ne waaw comme que moom kon nee woon na kon eh, salaamun alayka li mu waxoon baayam kon nag loolu <coughs> day wane ne kon loolu mën naa nekk dañ naan non non non ah loolu loolu du demee noonu te mbir mi du loolu waaw loolu Euh, dafa leer nañ ndax suñu sariya bu ñëwee wuteeg loolu mënuñoo jël loolu di ko saxal comme yi nga xamante ne bari woon na yoo xamante ne sariya yu njëkkee da doon am ñun suñu sariya ñëw folli ko voilà dafa ñëw folli ko loolu dañ naan lii yonent bay saa saa moo ñu ko wax ci kaw noonu kon mooy wax yooyu mënuñ ci sukkandikoo ba pare ne affaire bi walla lii day wane ne loolu mën naa nekk ci luñ doyal waaw ci luñ doyal déedéet dañ naan déet affaire bi moo tax ñu ñun ñu gis ne li imaamu Nawawi wax loolu mooy gën a dëgg ak ñi ànd ak ñoom te loolu mooy waxu jamaahirul ulama mooy ëpp ci borom xam-xam yi loolu lañ saxal. moo tax imaamu Maalik moom dafa catégorique ci côté boobu nee na sax même bu la bu ko fay loolu rek dinañ ñëw côté boobu <laughs> yéen bu la nuyoo sax bu ko fay loolu dinañ ci ñëw ci hadis Seyna Anas bi ci tegu kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna jeexal nañ masala bi ci kaw noonu lan la ñuy wax dañ naan euh, léegi nit ki comme wax sànk bu ma ñoo xam ne du ñooy jullit wala ma war a dajeeg ñoom wala ñoo xam damaa war a dem seen kër seet leen du ñooy jullit waaye daa am lu ma fay doxeeg loolu même li boroom xam-xam yi doon wax naan bu dee da nga am darura bu boobaa manu la ah comme que loolu la wala tax-tax wala sabab wala yu mel noon dañ naan loolu ñun am nañ parade bi mën nañu loolu lépp mën nañu ko mën nañoo euh, mën nañu koo moytu waaw te ñoo amoon nañu ko boobu xam nga diñ ma ñoom mënoon nañu wax sabaaxul xayri biñ ñëwee ñu ne la waaw mais ñun dañu ne ñun li ñu gis la ñuy wax waaw ngir rek taqaloo waxu yonent bay saa salaam hadis yonent bay saa salaam am na ñoo xam dañ koo bañ catégoriquement ne mukk doo leen ñu ak lu man di leen daruraat lépp ci yam doo leen wax asalaamaaleykum doo leen ko wax waaw léegi nag mu des kon bu boobaa loo leen di wax ñooñu ñeen ñi dañ ne dañ naan salaamun ala man tabalaw daa yal na jàmm nekk ci ki nga xam ne ñi nga xam ne ñoo toog bu dëgg comme ni ko yonent bay saa comme ni ñu ko fi waxee sànq voilà waaye ñun gis nañ ne man nañ leen a wax leneen na nga def yii bu dee ci wolof wala ay bonjour loolu moom sari amee wala yee bu fi wax bonjour nit ñi ah boo génnee ci mbedd yi walla dem benn yéefér yi bu leen wax bonjour sa chef bi comme que yéefér la du jullit ate la bu ko wax bonjour loolu kan moo la ko sari waxu la loolu sari nee na la daa bëgg al al al al al al <laughs> al al hasana mooy dëkkaale boo xam ne al ashira ah, ah dëkkalante boo xam ne bay day rafet waaw voilà laa yanhaakumullah voilà xam nga loolu la kee <laughs> doon tegtalul waaye yooyu yëpp ak lu nekk mu nga falaa sama dara folluwut lenn waaye bu Seydina Ibrahim bale da ngay gis ne suñu sharia moom moo ñëw wane ne déet la tabda'u al yahuda wala nasara bi salaam kon bu boobaa man wolof bi ma daje chrétien wala yooyu euh, chrétien ma ne ko waa ah, chrétien na nga def waay daay nañ ci jàmm ah wala na nga def waaw ma ne ko na def voilà même bu ma àggul ci jàmm ji waaw na nga def <laughs> naka waa kër gi ah, waaw waaw waaw waaw kay waaw mooy boobu man moytu naa lële voilà moytu <laughs> loolu lu am am solo la wallahu tabaraka wa taala alam ci kaw nii foog naa jeexal nañ lépp waaw hmm. jeexal nañu li nga xamante nii mooy eh, masala yooyu eh. Euh, wallahu taala alam kon bii di ñëw léegi euh, mu des loolu laa naroon a fàtte wattaruhum wattaruhu ila adyaqi bu ta bu ngeen dajee fa ila laqitum wala foofu laqitum ahadahum fi tariq bu ngeen dajee kenn ci ñoom ci yoon wi na ngeen leen ah jañ puus leen ca fa nga xam ne moo xat loolu mooy bu dee raj-raj loo daa am xat bi yoon bi dafa xat voilà moo tax <laughs> al imam an-Nawawi ci al-Minhaj mu ne loolu qaala ashaabuna laa yutraku li zam li zimmi sadr at-tariq du ñu bàyyil ki nga xam ne eh, du jullit bokk ci réewum jullit bi nekk ci réewum jullit yi diggu tali bi diggu yoon bi dañ koy bal yo paru dañ koy puus ilaa adyaq yi fa gën a eh, sew mooy fa gën a xat mooy ca ca pegg ya ida kaana al muslimuna yatruquna bu dee jullit ñi dañoo bari di fa jaar loolu lañ la wax mais du yoon bi yow yoon bi kenn newu fi nga gis benn yéeféer bi dox ci yoon bi rek nga ñëw eh, eh, eh, puusal ma lay déedéet waxu la loolu yow itam loolu <laughs> la loolu mooy bu dee dañoo bari waaw bu woob lañ la ne ne julli ñu nekk ci digg bi ñoom ñu nekk ci wet bi loolu la xaris bi di wax voilà mu ne wa moo na fayin xalati tariq an zahma fala xaraj bu dee ne yoon bi amul raj raj loolu grawul mooy yow yaa ngi dox moom muy dox wala même groupe ñeen yéen a ngi dox ñoom ñuy dox mais amul benn raj raj loo boobu garaawul ñu dox fii dara newu ci <laughs> voilà moo tax lii dafa jar lii Imaam yi dafa dafa am solo parce que am na ñoom ni ñu ko dégg mooy non boo gisee muy dox ci kii bi demal nga puus ko mu diñoo bi na na nekk ci cat li non loolu mooy zaxma bu dee daa am raj raj loo jul mu bari voilà lool la jullit ñu nekk ci digg bi ñoom ñu nekk ci wet gi loolu la lay wax voilà xaalu <laughs> ñu ne wal yakun at-tadyiq bi haythu la yaqa fi wahda bu boobaa nag buñ la nee na nekk ci wet gi yow boo boo koy xatal noonu ngir mu dem ci wet yi bu ko bu ko puus wala jañ ko ba mu ba mu ba mu tàbbi ci excavation loo xam ne ab tàmb bu nekk ci wet yi nga puus ko fa mu surux déedéet loolu bu ko def ah waaw wala yas do moo bu ko jël fël ko ci miir bi loolu déedéet ah waxuñ la loolu <laughs> war ndax wag yu mel noonu déedéet waxuñu la lool léegi nag kese la dañ la bëgg a wax mooy yëkkati koog jullit ñi kese la yonni saa sallam bëgg a wane fii mooy jullit ñi borom bi walillahi al-izza wa li rasulihi wa la borom bi wax borom bi la ñeel ak nootaange ak féete kaw ak ndawam bi sallallahu ak way ngëm yàlla yi loolu la mooy ñoom euh, léegi nag loolu mooy boo xamante ne ni jullit ñi euh, bien sûr ñu ngi ci euh, ak noot am nañ kattan mais bu dee yéen lañ noot lan ngeen di ñëwee man na laa ñëwee France naan non wala Norvège non man dégg naa yonent bay saaf saaf nee na bu ngeen dajeeg yéen yi wala nasaraan yi bu leen leen njëkk a bu ngeen dajeeg ñoom ci yoon yi na ngeen leen puus ci fag gi daqat ma ñëw ah voilà. <laughs> rue Charles de Gaulle sawaay avenue Charles de Gaulle fii ci ci ci ci ci tugal ci France ah, gis nga benn gars di dox ma ñëw di leen puus naan parce que waaye yow loolu mooy lan kan moo la wax lool yow xanaa bu dee réewum jullit rek kenn waxu la loolu. ma nekk Arabie Saoudite ab jullit di dox may ak yéewéer di dox ci yoon bi man may dox waxuñu la daa ñëw puus ko mu jóge ne yone saa sa waxu la lool danaa bëgg wax rek bu xatee bu xatee ñi nga xam ne ñooy nekk ci digg bi na nekk jullit ñi ndax ñoom ñoom ñooy boroom taraanga yi ñooy boroomu noot ñeneen ñi ñu nekk ci wet gi waaye bu dee xatul comme lii Imaam Nawawi wax ne suñu mbokk yi loolu la jox Shafi'i yi mooy ne non bu dee xatul bàyyi leen leen ñu dox ñu dox ñu dox mu jeex loolu jeex na voilà te tamit jañ boobu waxuñ la ngay ñëw pousse ko duur ko ku defal tël ba muy ba mu wadd loolu mooy lan waaye lool <laughs> yu ñàng yoo xam nga ne l'islam diglewu lool yore tubaab saa saam xaaju la digle lool waaw ku ko dégg noonu moom juum nga gën di juum moom lenn kese la wane noo jullit ñi que tamit mooy bu dee yoon bi dafa xat voilà dafa xat ñoom nañu nekk ci digg bi ñeneen ñi nekk ci wàll bi lool kese la waaye tekkiwul ne voilà nañ leen buntu xataal nañ éy éy eh xoolal toog nii kenn jaarul ci yoon bi nga gis christian ju jullit di dox ci yoon bi nga ne si noonu may ñëw bule la ah. ah non non kan moo la wax loolu sawaay sawaay yow itam <laughs> ba pare nga bëgg koo teg ne di ne ko wax waaye l'islam waxu la loolu yeneen saa sara waxu la loolu sawaay yow itam waaw <laughs> dégg nga Medina fenn yéehut boo xam ne doon dox ci mbedd yenu ko daal di koy jëlale jàll ko nële <laughs> loolu wallahu taala alam kon ci kaw noonu di la jeexale xadis bi insha allah bii fi ñëw ñu gis xadis bi ñu tegu muy xadis Seydina Anas bi nga xam ne wax nañ ko waxati ko ginnaaw bi ñu gisee bu leen tàmbalee nuyoo lool masala yooyu kon walilaa alhamdu wal minna jeex na gis nañ li gën a dëgër euh, mooy loolu léegi mu des xadis bii di ñëw bu Seydina Anas bi mooy li mu tudde bunt bi kon fi ñu jóge baabu tahrimi ibtidaa'ina al kaafira